a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa yaqulu al'imamu alxaafidu abu muhammad abdul ghani ibnu abdil waahid ibni ali ibni surur almaqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam. kitaabi kitaabul jihaad an anas ibni malik radi allahu taala anhu annahu qaal qaala rasulu ullahi sala allahu alayhi wasallam gadwatun fi sabili illahi aw rawxatun xayrun min addunya wa ma fiha axrajahu albuxaari alimamu alimamu abdulgani rahimahu llahu taala muy wax ci xadis bii di numéro 410 ñeenti téeméer ak fukk nga xam ne moom xadis bi ñu jeexale bi bii passé daanaka benn la muy xadis Seydina Abu Ayyub mooy ñoo bokk li ñuy wax laa la bëgg a wax mu ne an Anas yi no sahaaba yi sax bokk ñi ko soloo bii mu ne an Anas ibn Malik bii mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibn doomi Malikin Malik radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne qaala wax naa rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ghadwatun fi sabilillah mu ne am xëy ci yoonu yàlla ci foo xam ne xare boo xam ne bo bi tabaaraka wa taala ko woote taf moom dong la aw wala boog rawhatun am ngontu kii yoonu yàlla xayrun moo gën na min ad-dunya addina wa ma fiha lépp lu nekk ci biiram al imaamu Abdul Ghani mu ne axrajahu soloona hadis bi al Bukhari bi al imaam al Bukhari Muhammad ibn Ismaa'il al-Bukhari rahmatullahi alayhi al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci hadis bi ci tegu di hadis numéro quatre cent onze ñeenti téeméer ak fukk ak benn mu naan Abi Qataadata al-Ansaari radiyallahu taala anhu annahu qaala xarajnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ilaa Hunayn wa dhakara qissah fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qatala qatilan lahu alayhi bayyinatun falahu salabuhu qaalahaa salaasa kon alimaamu Abdul Ghani mu ne an Abi Qataada hadis bi mu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy bàyyi Qataada al ansaar yi kojoo ci waa al ansaar radiyallahu anhum annahu qaala neena xarajnaa ñun di génn nañu ñun saxaaba yi radiyallahu anhum ma'a rasulillah ànd ak ka ñu jiite woon ni ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn jëm ca xare ba nga xam ne mooy xareb Hunayn waxuñu la jëm ci bërëb boobu noonu rek ngir dem ngir xare ji la ndax mooy bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci juróom ñetteelu at mi bi mu ubbee Makka la ci jóge foofu directement dem Hunayn moom lay wax noonu mu ne wa zakara qissa al imaam Abu Qatada radiyallahu anhu daal di tudd fii ab nettali mooy dina gudd nii voilà loolu ku dem ci sharaa yi dina gën a leer lan moo faxe woon voilà loolu leeraloon nañ ko ghazwatu Hunayn ci siira bi walillahi alhamdu wal minna fa qaala rasulullah nee na nag ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax ne man képp koo xamante ne nii xatala daal dinay faat xatiilan koo xamante ne ku mu faat la bu képp ku faat benn waaye ci yéeféri rek lahu alayhi bayyina waaye nag waaja faat moom am na preuve na lu leer lu wane ne moom moo ko faat voilà parce que ça ne suffit pas nga ñëw rek voilà ne man maa faat ci ñu ne la ay non da nga indi preuve voilà am li nga xam ne mooy ah luy leeral loo xam ne preuve la ah buy leeral ke ne moom ne moo faat yéeféer bii falahu bu dee euh, bu dee am na ci lu leer ah indi preuve yu wane ne ay seede yu wane ne moom nii moo faat diw mii ci yéeféer yi falahu ñeel na waajoo jële salabuhu mooy mbooloo ñu fi indi mbubbu koŋ yaag armature yaag arme yaag lépp kooku moom moo ko moom waa ji ko faat moo moom mu ne lii nag wax ji qaala ha yonent bi alayhi salatu wassalam de wax na ko baamu ko salaasa ñetti yoon kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy ëndi ci hadis bi ci tegalin hadis ñeenti téeméer ak fukk ñaar di quatre cent douze mu ne waan Salamata ibnil Akwa' radiyallahu taala anhu annahu qaala ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aynun min al-mushrikiin wa huwa fi safar fa jalasa inda ashaabihi radiyallahu anhum yatahaddath summa infatal fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam utlubuuhu waqtuluuhu fa qataltuhu fa naffalanii salabahu wa fii riwaaya faqaala sallallahu alayhi wa sallam man qatala ar-rajul faqaaluu radiyallahu anhum ibnul akwa' faqaala sallallahu alayhi wa sallam lahu salabuhu ajma' kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne waan salamata hadis bi mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne salama la tudd ibni di doomi al akwa'i di doomi ka nga xamante ni mooy akwa radiyallahu anhu annahu qaala neena ataa dafa dikkal annabiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aynun benn espion ah ab espion la mooy aynun xam nga aynu mooy bët mais kii mooy dafa ñëw ngir yëddul ñi nga xamante ne nii espionné yëddu si yonent bi alayhi salatu wassalam espionné yi leen minal mushrikiina jóge ci yéeféer ci bokkaalekat yi ci yéeféer yi mu yónni bi ñu dañoo yónni benn waaye ngir mu dem xool laraka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak sahaabaan yi radiyallahu anhum nekke léegi nag waajooju dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa huwa ta fekk yonent bi alayhi salaatu salaam booba fii safar mu ngi woon ci tukki waa yi ànd ñëw ñëw quoi ngir bëgg a xam ci lan lañ nekkee fan la ñuy jaar ak lu leen tax a jóg léegi nag fa jalas yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di toog inda ashaabihi fa sahaabam ya radiyallahu anhum yatahaddathu di waxtaan ak ñoom summa bi ñuy waxtaan ak ñoom noonu rek summan fatal rek waa njekki rek daal di rëcc voilà mooy jàpp nañ waa ji dafa ñëwoon di espionné ñu jàpp ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam toog di waxtaan ak sahaaba mi radiyallahu anhum ñu jekki rek di sëkkuñu waa ji waa ji rëcc fa qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne utlubuhu cherche leen ko lu mu gën a gaaw seeti leen ko seet leen ko wër leen ko waqtuluhu da ko ko jàpp rek na ko faat voilà ndax bu demee mooy secret jullit ñi yépp lay dem wasaare yi ci yéefari ta man nañ leen a waajal embustade leen daal di leen kar ci yoon wi daal di leen faat mu ne kon nag ku gaaw leen lu mu gën a seet leen ku jàpp rek na ko faat fa qataltu ibnul akwa yi salama nee na radiyallahu anhu nee na man ma topp ci waaye dem seeti ko bokk ci ña ko doon seet waaye man maa ko dab ma daal di koy faat fa nafalani saladwa yonent bi alayhi salatu wassalam daal di may jox mooy an nafal jox ma loo xam ne lu yokk la ci màng ma ñuy am ci xeer bi lañ ci yokku nga xam ne jiit bi da koy jox ku ko soog mu daal di may jox salabahu li nga xam ne mooy lam fa indi woon waajo ba muy ñëw ndax yooyu buñ la yónnee espion doo demee loxoy neen da ngay def am na yoo xam ne quelques armes yooyu yoraale mel ni gaa yi gëmloo nit ñi ne yow bon voyageur nga arme voyageur nga dëkkate yoo yow li la indi mooy du lu baax nee na nag lam yoroon lépp ah yeneen ci biir saam daal di ma koy jox mu ne wa fi riwaaya al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne am na ci benn boo xam ne nañu solo hadis bii Seydina Salama radiyallahu anhu nee na yeneen ci biir saam fa qaala dane man qatala ar-rajul dafa laajte ne mais ba mu yëgee ne gaa yi ba mu leen nee topp leen alhamdulilah seeti leen ko wër leen ko da ngeen faat ko xabaaru ne faat nañ ko daal di aksil ko mu ne man qatala rajul kan moo faat waa ji fa qaalu sahaaba yi radiyallahu anhum ne ko ibnul akwa doomu al akwa de moo ko faat fa qaal yonent bi alayhi salatu wassalaam ne lahu ñeel na ko moom kon ibnul akwa salabuhu ajma mbooleem lu fi waa ji andi wu ëndaale woon bi mu fi ñëw ci ay yéeréeg ay façon yamu yorat la ca nekk ak yooyoog ak lam gànnaayoon ak lépp lépp moom moo ko moom Ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala anhu wa arda al-imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy wax ci hadith bi ci tegu de hadith numéro 413 ñeenti téeméer ak fukk ñett من عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam sariyatan ilaa najd fa xarajtu fiihaa fa asabnaa ibilan wa ghanaman fa balagat suhmaanunaa ithnay ashara ba'iiran wa naffalanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba'iiran ba'iiran kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne an Abdillahi mu ngi jële ci ki nga xam ne mooy Seydina Abdallah ibni Umar di doomi Umar di Seydina radiyallahu anhuma annahu qaala neena baasa yebal na yónni na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam sariya benn dogu arme boo xamante ne moom du dem day toog yónni benn dog ci armée bi ngir ñu dem daal di koy xaray jil wala yëddu jil ko noon yi walla doxal ko mission nee na nag mooy nag da leen a yónni woon ab xare ilaa Najdin daal di yónni benn ci dogu armée bi ñu daal di dox dem foofu la ngir xare ji fan ilaa Najdin ca Najd mooy ci estu Arabie saoudite kay hmm? mooy penku Arabie saoudite côté boobu foofu Najd léegi nag nee na fa xarajtu man Abdallah ma bokk ma génn fiiha bokk ca sariya ba génn ànd ca fa asabna ibilan wa ghanama bañ demee ñu teg loxo ah daal di màng ibilan ay gëléem wa ghanama ak ay jur ju bari fa balagat mu daal di jote suhmanuna suñu wàll suñu paar li nga xam ne mooy suñu li ñuy sédd ci màng ma isnay ashara ba'ira douze gëléem ku nekk ci ñun amoon nga douze gëléem wa nafalanaa mooy bi ñu séddalee màng ma waaye wa naa nafalanaa yonent bi alayhi salaam daal di ñuy jox yokkal ñu kan rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk ci ñun ba'iram ba'ira ku nekk mu jox la benn gëléem benn gëléem kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu mooy dañoo am ku nekk douze yokkal ku nekk benn kon al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala wax ci hadith bi nga xam ne moo ci tegu de hadith numéro quatre cent quatorze ñeenti téeméer ak fukk ñeent mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala idaa jamaa allahu alawalina wal axirina yurfau likulli gaadirin liwaa fa yuqaal haadihi gadratu fulaan ibni fulaan kon alimaamu abdul gani rahimahullahu taala mu ne waan hu hadis bii mu ngi koy jële ci kim jële woon hadis bii génn muy sayyidina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu anin nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kene neena ida jamaa Allah bu boroom bi dajalee al awwaliina ñi jiitu woon ci xeet yi yi fi jiitu woon jinneeg nit wal aaxiriina ak ñu mujj ñi ñi mujjee faatu ci kaw suuf jinneeg nit bés bi nga xam ne ci la leen borom bi di dajale yawmal qiyaam yurfa'u des nañ yëkkati li kulli ghadirin li waa ñeel bépp waraate kat koo xamante ne day waraate waaw te di ci gën a garaaw mooy nga dem ci xare daal di war na nga àndal boobu mooy di ci gën a garaaw waaye mooy bépp waraate rek voilà bépp waraate bu ne waaw war ci alal war ci làmmiñ war ci lépp trahir les trahir kat yi les trahir kat yi trahison ay way voilà yurfa'u des nañu yëkkatee li kulli ghadir ñeel bépp waraate ko liwaa'un des na ko yëkkatil benn drapeau boo xam ne day feeñ mu leer nañ voilà ñépp dit boo xam ne moom lañ koy sampal la c'est le drapeau de la trahison voilà c'est le raaya la raaya de la trahison mu ngi nii voilà liwaa léegi nag nga xam ne dañ ko ciy ràññeewe lu ñu koy ràññeewe wu kii moom li kulli ghadir léegi fa yuqaal ñuy wax nag ne nan lañ koy présenter drapeau ba lañ ko sampal ñëpp di ko gis ne haadihi gis ngeen lii nii fi samp lii nii xadratu lii mooy woraate trahison wu ibni fulaan di doomi diw allahu akbar aadana allahu min hada yal nañu borom bi musal ci gàcce gu toll noonu le waliyasu billah kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi ci tegu di hadith numéro quatre cent quinze ñeenti téeméer ak fukk ak juróom mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan wujidat fi ba'di maghazi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam maqtulan fa ankara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qatla an-nisa'i was-sibyan kon al-imamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu ne wa anhu hadis bi mu ngi koy jële ci sahaaba bi mu jële woon ba léegi ñaari wa anhu ngi ñaareel baa ngi muy abdallah ibn umar radiyallahu anhuma mu ne annam ra'atan dafa am benn jigéen boo xam ne wujida dañ koo fekki fii ba'di maghazi nabi lenn ci xare yonent bi alayhi salatu wassalam maqtuula dañu ne woon benn ci xare yonent bi alayhi salatu wassalam ñu gis benn jigéen boo xam ne ci toolu xare bi mu nekk koo xam ne dañ koo faat ankara yonent bi saa saam ñaawlu daal di bañ daal rasulullahi ndawul yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam qatl an-nisaa di faat jigéen di kontaan mu ne lii daal moom mu wane ne lii daal lii waruñ ko woon a def ñi def lii waruñ ko woon a def mooy déedéet lii warul woon a demee nii daal ñaawlu le fait que ñuy faat an-nisaa qatl an-nisaa faatu jigéen yi was-sibyaan ak xale yi voilà ndax loolu la boo tax loolu boo demee ci saraay nañ ko gën a leeral al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu de xadis numéro quatre cent seize ñeenti téeméer ak euh, fukk ak juróom benn mu ne an anas ibn malik radiyallahu taala anhu anna abdarrahman ibn awf wa zubayr ibn al-awwam shakaya al-qamla ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazatin lahuma faraxxasa lahumaa fi qamiisil hariir wa ra'aytuhu alayhimaa kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi mu ne an Anas ibn Malik mu ngi jële ci Seydina Anas ibn Malik ndi doomi Malik radiyallahu taala anhu anna Abdurrahman kana Seydina Abdurrahman ibn Awf di doomi Awf wa Zubayr ibn al-Awwam ak Seydina Zubayr di doomi Awwam radiyallahu anhuma ñaari saxaaba yu mag yoo yële yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi shakaya dañoo jàmbat ñoom ñaar alxamla ya nga xam ne moom la leen eh, téeñ yi sonale ila nabi loolu nag na lee téeñ yi mooy am na ci yeneen yi dana xikka la mooy benn feebar la boo xamante ne nii moom la ñuy wax ci français gaal voilà mooy laa gall mooy ak waga voilà mooy feebar bi nga xam ne feebaru der la nga xam ne dangay am ay góom yu bari voilà yoo xamante ne nii ñoom ñooy génn ci li nga xam ne mooy yaramu nit ki nga xam ne affaire bi da lay sonal lool sonal leenu witt waay léegi nag bi nga xamante ne nii nag noonu la demee mooy ci xikka jooja la liggéey mooy xikka nga xamante ne nii mooy moom lañ naan ak waga rek waaw moom mooy gaal moom siiwoon na feebar la boo xam ne awoo oh, bu garaaw la bu dalee nit ki moom sa yaram yi te nag ci xesanu ngay da ngay xoqatu rek da yow daal foo toll yaa ngi xoosu voilà di gratter rek ndax mi nga xamante ni noonu lay mel loolu nag xam nga fii dane alxamr am yeneen i riwaaya yoo xamante ne nii yeneen yoo xamante ne nii moom lañ soloowe xadiis bii nii moom dane hmm, Seydina Abdurrahman da leen euh, euh, da koo permettre yonent bi alei satu selaam mook Seydina Zubayr ibn al-Awwam fii qamisin min harir min hikkatin kanat bihima ndax li nga xam ne mooy feebar boo bële nga xam ne arab yi moom lañ xamee aljarab nga xamante ne mooy laa gaal mooy ak waga moo leen daloon moo tax loolu boo demee ci saraa yi ko mel al imam al alxaafis mu ne fii gis nañ fii nii dane alxabl mooy li nga xam ne dañoo euh, jàmbat yonent mi alayhi li nga xam ne mooy téeñi loolu mooy kon téeñ yi dafa nekk loo xam ne dañoo gën a aggrave wala muy ci ñoom la jóge mooy ne feebar bi amaana ci téeñ ci daloon ci loolu ca feebaru yaram boo bële euh, der boo bële nga xam day xesan bi xesan fu ne am ay góom amaana téeñ yi ñoo ko moo tax léeg-léeg ñu daal di askanale mbir mi li nga xam ne mooy ne téeñ yi waaye mooy ne du rek téeñ yi da leen a sonal comme ni muy nee ci bopp nit rek mu ne leen sol leen xarir déedéet sol leen li nga xam ne mooy soit déedéet mooy ne Eh, la nga xam ne mooy dañu am te dañu am feebar boo xam ne moo leen dal muy gaal muy ak waga laal leen seen yaram yi walla ñu am góom yu bari yoo xamante ne téeñ ñi topp ci nag leen mooy aliment alimaam wax kon rahimahullah soit muy ci ñoom la tukkee wala ñoom ñu aggravé affaire bi gën a mettil mbir mi léegi nag bi ñu ko waxee daal di koy jàmbat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ghazatin kon ku nekk ci ñoom ñaar sakayal xamla na bi dañoo sikaaya daal bi eh, jàmbat ci yonent ma lay sa saam téeñ yi leen sonal huit fekk mooy nga xam ne soit mooy cosaanu li leen dal ci ak waga wala boog ñu ñëw di gëna a li nga xam ne moo leen dal ci li nga xam ne mooy eh, eh, loolu li nga xamante ne ni mooy li leen dal ci seen yaram yu dee góom lahuma ñu fekk ñu ngi woon fii ghazaatin ci ab ab xare lahuma ñoom ñaar mooy lan mooy dañoo demoon ci benn xare ku nekk léegi nag faraxasa lahuma yeneen si bi alayhi salaatu wassalaam permettre leen te loolu boo gisee waxoon nañ la foo gisee raxasa rek loolu mooy azima dafa amoon foo déggee ñu naan la permettre nañ la mooy daa fekkoon ne loolu dañ ko doon tere ci cosaan dañ ko doon tere léegi nag ñu wa woyofal acte bi ndax l'islam moom mooy diina as-samahi al al-hanafi as-samha mooy li nga xamante ne nii mooy diina bu yombal la al-mashaqqatu tajlubu taysir bu jafe-jafe bu ñëwee rek l'islam moom da lay bijjil li nga xam ne mooy ay yomb yomb looloo moo tax waaye kon li leen ci xamee ne dafa xaraamoon te loolu gisoon nañ ko ci kitaabul libaas ci téere bii yi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci téere col ko yi yi nga xam ne ci la doon wax ay la talbasul xariir ak yu mel noonu nële wala diibaaj bu leen sol li nga xam ne mooy sooy di suwaa ak yi nga xam ne mooy sooy yu diis yi yoo yële gisoon nañu ko ñoom nag ñu permettre leen ko malgré ne xaraam na ndax lan ndax lii leen dal waga yii leen dal lii nga xam ne góom yii nga xam ne moo feeñ ci seen yaram lii ndax moom dafa woyof te dafa nooy mooy dina neexa sol ko ngay sol yeneen yére fii qamisin moo tax nag fa raxasa lahuma mu permettre leen moom alayhi salaatu wasalaam ñoom ñaar fii qamisin ci ab yére ala fii qamisil hariri ci yére bi nga xam ne yéreb so wala ñu man koo sol yéreb sooy moo tax mu ne sayna anas mu ne radiyallahu anhu wa ra'aytuhu alayhima gis naa moo tax maa ngi gis